baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon suñu boroom tabaaraka wa taala tey nag ñu war a ñëw ci li nga xamante ne ni mooy laayaat juróom-ñaar bi foofu nag ci lay waxe li jëm ci wàllu almawaariis muy miiraas ana naka lañ koy séddalee léegi nag bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala dañuy def benn tënk bu ndaw voilà parce lii nii mooy bu ñu defoon ni li ñu defoon bii weesu bi ñuy wax ci wàllu noddu mooy ne kon doonuñ ko woon sax taal voilà <laughs> parce que miraas moom alillaahi alhamdu wal minna loolu daldi woon nañ koy beral jataay ay jataay yoo xamante ne ay jataayi jataay ci siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam te beraloon nañ leen ko sax daal di koy dagg ñoom kese daal di koy def ci archive daal di def muy miraas les règles de l'héritage ak complément wam parce que àggul woon dafa am yeneeni masala yu ci ñëwaatoon ñu defoon ko bañoon ko dugal noonu ñu boole waale ko ci wet gi voilà loolu moom yaataloon nañ ci walillahi alhamdu wal minna fii nag comme que dañuy tënk yooyu mooy dañ ciy wax rek tuuti yoo xam ne moom de toute façon yoo xam ne genre aperçu rek goo xam ne dañ ci am benn benn kii daal waaye nag buñ ci dugg ko ci biir après buñ paree ci loolu nag daal di dugg nag ci li nga xamante ne nii mooy laaya yi ndax du laaya yi kese waaye it laaya ba mujj ci saar bii nii ñu nekk muy suuratu nisaa tamit foofu la it ci wàllu miraas lay wax kon nag walillahi alhamdu wal minna kon nag ñu wax ilmul miraas di ilmul faraid dañ koy woowe loolu al faraid ndax suñu boroom moom moo loolu tur yooyu yépp ci alxuraan lu jóge léegi nag <clears throat> mooy ilmul mawaaris mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy doon voilà mooy yooyu ne ak mais al faraid loolu tamit ci alxuraan la jóge léegi nag mooy ki nga xam ne daa génn àddina moom bu génnee àddina léegi moom nan la ñuy euh, séddalee miraasam héritage am loolu nag dañ laan la nit ki pour nga xamante ne nii mooy pour ñu wax affaire miraas daa am yoo xamante ne nii moo jiitu d'abord voilà <clears throat> yoo xam ne il faut mu jiitu loolu mooy il faut mu am bu amul moom mooy fii miraas manu fee am lu njëkk moom lañu ñu naan arkaanul irsi li nga xamante ne mooy ponki li nga xamante ne mooy ak ndono balaa ñu naan ñu yooyu miraas il faut lii ay ponk la ci mooy il faut ñii nekk fi gis nga lii bu amul ñett ñett yi ñuy bëgg a wax bu ci benn fellee rek xamal ne fii moom moom moom miraas amu fi voilà mooy il faut waa ji nga xamante ne nii moom lañ naan al muwarris mooy ki nga xam ne <laughs> moom la ñuy doon il faut waa ji mu leer mais waa ji dee voilà il faut waa ji dee na <laughs> <laughs> ndax ku deewul manuñ laa miraas voilà ay fii daa demoon Allemagne voilà yàgg fa wala moom daal ba mu demee Johannesburg ba léegi ay fukki at yi kenn dégg ko kenn xamul te lu mu ne te nag këram gii nii soxnaam sii nii léegi nañu ko miraas déedéet léegi loolu mën naa dugg ci buntu almafqud waaye ñi nga xamante ne nii moom dañu dafa fàddu kenn xamatul ci lu mu ne loolu gënoon nañoo yaatal naka masala yooyu bu ñu ci duggu naka la bo boroom xam-xamu yi di natte ñaata at la ñuy teg ba ne bu mateem at yii moom te gisuñu ko léegi juge bi bu dee réew la moo xam ne sharia lañ fay doxal moom moo naan boo kii considéré na ne kii faatu na bu boobaa nag bu ko xaadi bi juge bi waxee ci la ñuy commencer man koo miraas ci kaw loolu la léegi nag bu bu ñu ko miraasee noonu sawaay ñëwaat fekk ay soxnaam moom mayoon nañ ko ñeneen ba ñeneen dencoon leen léegi far sawaay tëll quoi <laughs> léegi noonu noonu lan lay demee loolu it leeraloon nañ ko foofu walillahi alhamdu wal minna kon daal mooy ponk bu njëkk mooy il faut ki nga xamante ne nii moom la ñuy miraas il faut mu leer ne kooku faatu na te loolu mooy rek ci charte yi ci charte yi wala nañ wax nii <laughs> voilà ba charte yi nañ ci ñëw mooy lii ñuy wax nii ci la mooy leeru que ne waa ji dee na voilà kon mooy daal waa ji waar lu faatu al kiy faatu loolu mooy ponk bu njëkk bi beneen ponk bi mooy ki nga xamante ne al waarisu mooy ki nga xam ne mooy dondu ndax bu dee kuy dondu nekku fi kooku taxul ñuy wax kooku une miraas amu fi mooy kan la ñuy miraas affaire bi alors que amul xamante ne nii moo war a doon waa ji amul kon nag mbir maa ngi noonu le léegi nag mu des beneen ponk bi muy ñetteel bi tamooy bu mujj bi mooy almawruusu mooy li nga xamante ne moom la ñuy donn bu dee ne li ñuy donn waa ji dafa génn àddina am na ay doom am na ay soxna am na ay bay ay ay am na yaay waaye bàyyiwu fi as lëf bàyyiwu fi dara lu dul mbubb mi mu sol moom lañ koy def moom lañ koy suuraalee kooku amul lenn luñ koy miraas ndax même bu dee ne mooy alwaarisu ponk bu njëkk bi mu ngi fi mooy al muwarisu ki ñuy doon ko ki ñuy doon mu ngi fi ndax faatu na alwaarisu kiy doon doom jaa ngi fii baay jaa ngi fii yaay jaa ngi fii jabar jaa ngi fii waaye nag problème bi mooy al mawrusu mooy ak tarika lu mu fi bàyyi boo xam ne moom la ñuy doon ne moom la ñuy séddale moo fi amul bu boobaa bon dañ naan gaay yaa salaam ay wana ku nekk dem sa yoon fii miraas amu fi loolu mooy yu njëkk kon ci arkaanul miraas mooy ponk yaa yor léegi nag mu def ay charte charte yi mooy la doon wax sànq par exemple ki nga xam ne moom moom la ñuy doon mooy waa ji faatu il faut mu leer ne ñu leerlu ne waa ji faatu na loolu problème bi fi muy nekk li tax ñu ñu borom fuqaha yi rahmatullah alayhi bi toppatoo affaire bi mooy par exemple bu dee ne waa ji moom dafa génn àddina ci accident boo xamante ne nii dafa àndoon ak benn ci doomam yi par exemple ñu ne monsieur A suñu waaja monsieur A woowati nañ la convoqué ti nañ la ñu ngi lay jazakallahu xayra kon nag yal na la borom bi fay ndax dimbali woon nga ñu baax yow faatu mais bi muy faatu moom dafa déggoon ci benn oto doon voyage ànd ak benn ci doom yi ndax juróomi doom la monsieur am léegi nag benn doom bi ñoom ñaar bi accident bi amee léegi nag bon oto bi dana rël léegi nag mu faatu léegi monsieur A léegi bu boobaa dañuy ñoom ñépp ñu faatu ñu nekkoon coto bi doobu dañuy soxla xom ana kan ci monsieur A ak doom jii mu àndaloon kan moo ci njëkk gaañu ndax bu dee ne moom moo njëkk gaañu doom ji bu boobaa doom jooju moom day mën a doon nga ne ma mais kii faatu ba pare nga naan ma day doon ma ne la waaw mooy moom bu dee monsieur doomam jooy amoon nañu ko donn moom dañuy mën a taxaw place baayam voilà nga xam ne mooy la baayam doon am ñoom dañuy day mën a dellu ci ñoom parce que moom bi seen baay di génn seen maam di génn àddina di monsieur A seen baay mu ngi doon dund léegi nag sauf ko bu dee cette fois-ci te loolu pompiers yi ak ñi nga xam ne les premiers secours ñiy ñëw di wallu si ñi nga xam ne bi accident bi amee ñooñu lañ koy laaj wala bu dee am na ay rescapé ñoo xamante ni ñoom jotuñoo faatu ci mbir mi ñu laaj leen ne leen waaw yéen bu dee xamu ngeen woon inconscient wu ngeen woon waa nan la demee yéen gii kat dañ leen a waroon a miraas mais kii góor gi ak doomam ji mu àndaloon ku njëkk a gaañu nga ne ah góor bi de daa mel ni góor gee njëkk a gaañu ndax gis naa doom ji bi mu kiiwee ñëw na ba sëgg ci moom xool naan hé jooy naan saa bàyyi génn na àddina fi mu kiiwe rek ci la daanu moom tamit après ñu xool pompier yi ñëw ñu ne moom it gaañu na bu boobaa kon ñu ne waajooju kon moom moom day doon parce que bu dee faatu na après mooy ay mbokkam ay doomam ak yooyu yooyu ñoom ñooy jël taxaw palaasam kon nag loolu la mooy kon leerlu li nga xamante ne nii mooy dëgg-dëgg que ne waa ji faatu na loolu moom dafa am solo waaye am na beneen mooy ki nga xamante ne nii mooy eh, ki nga xamante ne nii <clears throat> ci kii la nekk voilà ci biir bi la nekk mooy dañ koo ëmb voilà ñu xool kooku it mu leer ñu ne ba waa ji faatu moom ëmboon nañ ko comme doom ju mu ëmb yooyu voilà yooyu tamit loolu yëpp jara jara xool mooy daal en tout ci gàttal mooy ñu leerlu ne waa ji ba moom ma waa ji ñuy doon faatu na léegi nag Euh, mooy deuxième bi moom lañ dugalaale ci première bi mooy leerlu beneen charte bi leerlu ko ne waa ji nga xam ne moo war a donn moom bi waa ji faatu mu ngi doon dund comme exemple bi ñu jox ci monsieur Aw ak doom ji voilà ñaar yooyu lañ dugalaale ci benn quoi voilà pour simple mooy charte yooyu il faut waa ji faatu waaye ka ko war a doon est-ce que ba muy faatu mu ngi doon dund comme exemple bi ñu la jox léegi ci accident bi loolu lu am solo la léegi nag am na beneen charte boo xamante ne nii lenn ci boroom xam-xam yi dañ koy wax mooy xool ban jiha ci ban côté lay doon ne voilà ndax ndax doon ne dinañ xool dinañ gis léegi rek ci après dinañ gis lan mooy na yan ci côté laay doon mooy bu nit di taxaw présenté wu monsieur a benn waay taxaw ne man damay doon voilà man maa ngi nii je suis présent waaye léegi am na lu mu fi bàyyi léegi nañ ñooy doon léegi dañ naan ah non attention léegi dañuy xool moom est-ce que moom doom la ci monsieur A ndax côté boobu dañ ciy doon ne voilà mooy est-ce que moom day doon ne ci wàllu parce que moom moom moom jabaru monsieur A non jëkkëru non soxnaay monsieur A la woon ndaw si bu dee ab jigéen la est-ce que soxnaam la wala lool xam nga lool mooy côté lan côté zawjiya voilà mooy côté ab sëy est-ce que moom ci côté boobu lay doon ne wala ñu ne déedéet côté xaraaba mooy nasab ak mbokkoo la parce que ñoo bokk geño wala doomu monsieur A wala baayu monsieur A wala yaayu monsieur A est-ce que côté boobu lay doon ne wala boog est-ce que alwalaa est-ce que moom day doon ne ci côté parce que dafa méngoo mooy jaam boo xam ne dañ koo libéré ter bi jaam bi am ñu li ko waaye moom amul kenn ku ko doon bu muy génn àddina wala monsieur A mii bi muy moom monsieur A wa ko libéré mais jaam bi faatu léegi nag moo jaam bi tey moom mooy monsieur A léegi nag waa ji ñëw benn waaye taxaw ne man damay doon ñu xool ñu ne ah waaw kii de moo nekkoon sangam moo ko libéré woon te jaam bii faatu amul kenn ku ko doon waaw kay bu boobaa ñu ne moom mii bu boobaa moom moo koy jël même bu dee jigéen la woon kon nag mu ngi noonu le kon nag affaire baa ngi noonu mooy ci côté yooyu wàll yooyu moom la ñuy moom la nit ki mën a nekk koo xamante ne nii moom lay doon ne te loolu mooy asbaabul miraas mooy li nga xam ne sabab yi nga xamante ne nii ci la nit ki mën a donde wala asbaabu miraasil laa salaasa comme ni nga xamante ne nii noonee la ko boroom al rahabi ya waxe ne li nga xamante ne nii mooy sabab bi nga xamante ne nii moom la nit kiy donne mooy jihe yi comme li ñu la doon wax sànq benn la rek mooy sabab nan man man ban man mais naka laa mën a donne waa ji mooy ñekk la soit waa ji donne ci côté li nga xamante ne kullu yaf yufiidu lu waraasa ku nekk ñoom dina jariñ boroom mooy ak donn wahiya nikahun walaa un wa nasab walaa mu ngi noonu le mooy nikah wa walaa un wa wa nasab muy nuunun walaa nuun gu njëkk mooy nikah waaw bi mooy walaa nuun beneen nuun bi mooy nasab mooy ñett yooyu mooy sababu miraas léegi nag bu ñu gisee lii kon nag xam naa dañuy taxawandi ci jotaay bii di ñëw am na loo xam ne dañ ko préciser d'abord mooy nit ki du faatu rek ñu ne dañ koy miraas non mooy ne bu dee daa faatu daa am yu njëkk ci ay àq yoo xam ne ci alal ji d'abord ba ñuy wax mooy lii ñu wax nii am na lu ko waroon a njëkk mooy dañuy xool est waa ji bi mu génnee àddina bàyyi na fi ay bor wala déet waaye taj tajhiis mooy liñ koy waajale ngir ba mën nañ koo jébbal boroomam loolu bu dee amul kenn ci mbokk yi wala ab volontaire koo xam ne sax étranger la ku ne maa koy def man maay taxaw loolu jënd liñ liñ ko war a toppatoo yëpp bu amul loolu ko amul kenn ku taxaw ne dina ko def te kenn may ko ci alal ji la ñuy jël ngir waajalee ko ba niñ koy dencee bu amee ay frais yëpp te kenn taxawul ne maa koy def ci loolu lañ koy jëlee loolu moo njëkk ginnaaw gi ñu xool est que am na ay bor bu ay bor ñu jël bor yi fay bor yépp nag moo tax laajte ndax am na bor kenn naan damaa ruuj amoon kersaay wax déedéet waxal parce que kii bor yi dafa am solo ginnaaw loolu ñu xool est ce que defoon na wasiya muy testament te testament bu doon ne dénk defoon na ndénkaane ñu xool ndax ndénkaane boobu warul a dépasser un parce que yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la waxoon bu ëppee un tiers loolu du mën a nekk suyoo wala rek ñu laaj ñi nga xam ne ñoo koy doon est-ce que d'accord nañ ceeb déet voilà siinoo mooy li muy dénkaane manu la weesu un tiers alal ji mooy bu ñu jëlee alal ji xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi manu la dépasser ak li nga xamante ne nii moom mooy li muy dénkaane kon nag loolu moo jiitu woon li ñu doon wax léegi nag kon ginnaaw bi gisee ji yépp gis nañ mbonk yi gis li nga xamante ne mooy charte gis sabab yi ni ñuy mel nag bu boobaa bii di ñëw ñu continuer walillahi alhamdu wal minna wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin